le fait que ñu nekk kuffaar nag lu tax ñun en tant que jullit bu ñu gisee lu rafet feneen ne lii rafet na waaw loolu ñu bari loolu mooy seen problème loolu mooy imaginer bu dee ne ñii ay yéefar la ñoom dañu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu ñëw di xeexal mais bu ñu gisee ci rafet ci ñoom dañ naan ah lii de lu rafet la lan moo tax imaam ibn Sa'd di tudd nii naan dafa newoon shaykhan mujarraba ku amoon expérience la tëndiwuñ ko lu dul at tayammun bi ra'yihi wa ma'rifatihi bil harb parce que dëgg la euh, euh, ce n'est pas que ne du ñuy jullit buñ defee bu buñ gisee lu rafet duñ ne lii lu rafet la parce que quand parce que yow yéeféer bi nee na jant bi nekkul nii rek te jant bi nekk nii tiim ñu ñun ñépp ñu ne ah non non kon lii du jant bi ko parce que yéeféer bu wax na ko déedéet déedéet Seydina Ali radiyallahu teg leen dëgg ba pare ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu ngi nii ñu door a jël nit ñi bu doon tey ab scanner la ñu leen ciy dugal di xool ku ci dëppook dëgg ñu xam ne waa ji ay waxam dëgg la ku ci dëppoowul ak moom ñu xam ne juum na ko waaw wax na safaan bi mais doo teg ay nit ba pare ne nag léegi nag ñu dëgg ñëw ñu jaarale ko ci waa ji déedéet ah non non moo tax <laughs> léeg-léeg yéeféer bi mooy wax dëgg walla iyaazu billaah jullit bi di wax loo xamante ne ay nar la loolu ñun ñépp ko xam ñun ñépp a ko xam léeg-léeg yéeféer bi mooy dëggu ci yenn yi jullit bi nekk xay mais koo xam ne mais xiyaana dëgg lay tromper kese waxoon naa la fi keroog bi ñu gis affaire njaay yi ne la gis nga fii te ñun ñépp a ko xam même Sénégal ak lépp fépp gaa yi ñoo gën a xam loolu buñ gisee nit ku sérieux sax nit ku sérieux nii daldi set nii di toppatoo boppam nii ci biti nii am en tout cas apparence bu bu bu bu bu bu bu tranquille bu respectable te sérieux te lu mu wax def gars yi dañ naan mais ça xanaa chrétien la si dañ naan xanaa chrétien la lan moo lan lan moo tax lan moo tax alors que boo gisee njublankat bu rëy dàq triande daqanar boo mooywul taalibe dem oh, diw diw la en tout cas jullit la kenn du taxaw naan est du moom daanaka xel yépp dañuy xam ne moom la lan moo tax affaire boobu xaw est-ce que nag comme rawatina ñun suñu jamono nga xam ne looloo ëpp surtout en tout man ci ñi ma xam di ñun lee sénégalais. lan nga bëgg léegi même fii ñun ñu nekk Europe xam nañ ni mu demee du du sénégalais kese waxoon naa la kër goo dëkk nii immeuble boo dëkk nga ñëw fekk ñu saw ci ascenseur yi nii yow man ngaa dóor sa loxo ci taal bi dugal ko ci taal bi waat ne du monsieur le monsieur le forestier mi mi mi mi mi moom kay bés boo fa gisee ay touré arabe ak africain wallaahi sam xel danaan la ñoom la danaan la ñoom même boo bëggee bañ sax di xalaat le contraire sam xel moo lay forcer na la waaye waay waay ma ne saay lii moom xam nga ne tubaab def ko seetal keneen parce que lool c'est rare extrêmement rare ak tubaab bi ko def alors que bu dee ñi ci des muy ñun jullit ñi ak ak waaye yow ñun daanaka moom ndoxum naan la walla iyaazu billaah léegi nag est nag loolu nag damay pousser ci ma gis loolu ba pare di niil yéeféer bi nga xam ne moom fu ma joxe rendez-vous respecté ko même bu dee christian la tudd ma am jullit boo xam ne moom Seydina Muhammad la tudd sallallahu alayhi wa waaye moom gis nga fii mu ne lu mu la wax du ko def léegi ma taxaw ne ci ci wàllu dëggu ma ne ma ne sawaay mii moo gën a dëggu kii waaye yow ma ne kooku bu doon même métier la ñuy def man en tant que jullit ma bëgg loolu duma ko jox waa duma ko jox Seydina Muhammad bi dara lan moo tax ah bu boo ko joxee say bant imaginer sawaay nga nga def nga jox ko mu nekk menuisier tubaab bi di menuisier christian di menuisier te yow christian yépp xamal nañ ko ne bu la nee yow le 15 la ban la la sa armoire bi pare man nga ko jël si le 15 boo ñëwee boo ñëwee le 14 fekk muy mu finir ko le 15 nga ñëw mu ambaleel la jox la ñépp xame ko ci lool alors que sañu waa ji suñu waa ji suñu waay moom waxuma la loolu da ñëw doo ko fa fekk comme ni ñu ko xamee ah ñawkat beeg maçon beeg tailleur beeg ñoom ñépp ci yem. waa ji ci bureau beeg waa ji mairie beeg jamais ñu ne la ay ñëwal jël papier bi heure tel nga ñëw fekk leen fa ministère beeg lépp ci yem waaw ki gars yi sax dañ naan signe de naïveté naïveté la waaw buy wane ne nit ki dafa naïf dëgg dëgg ab wolof ne la ñëwal jël yow nga ñëw heure nga ñëw jour boobu wala ñëwal heure tel nga ñëw ne <laughs> saa yi moom <laughs> saa yi moom ban dëkk la jóge <laughs> moom lan lañ koy waxe ñëwal dix heures muy ñëw dix heures rendez-vous muy ñëw heure bi ah léegi yéen ci kaw lool nan ngeen bëgge léegi ma ngeen fexe ba nga ne yéen yéen a gën a yéen a gën dëggu christian yi nga xam ne sa waay ku ko jox mbir ànd ak kufroom gi mu nekk yépp moom dina ma jox mbir yi mu kooku kay bu may traité kooku laay traité ah non non non du traité la kële du ma traité kële imagineel koo xam ne loolu mooy sa liggéey nga am ay client di ko def doo ko def yow fenn nga ko dul def moo tax yenn affaire fanatisme rek la moo tax ngay wax mais bu jëf jotee xam nga ne yow doo dénk kooku say mbir voilà doo ko dénk sa mbir koo xam ne boo ko ne boo ko nee téel ma cent mille francs yii hein nga dem sa kër am loo fàttale ko loo waroon a fay nga ñëw fekk mu génn nga woo ko téléphone man de dama way baar noonu li ma la dénkoon léegi moom laa bëgg a jëlaat dama fàtte woon ne daa am lu ma waroon a jënd ma ne ah xanaa nga xaar ba semaine bii di ñëw walla mu leer ne kon li ko jox léegi newatu fii mais kooku nan nga koy wóoloo doo ko wóoloo yéeféer nag bu fi def loo xamante ne nii lii nii parce que fitraam fitraam côté boobu yàquwul waaw kooku dañ naan lii du baax la kenn manu ci tus nekk fi di di di di di di di di xaañi xeer ngir xaañi xeer rekk nit bu defee lu lu baaxul dañ naan baaxul bu defee lu baax nag ñu ne hé lii baax na waaw mais manoo bu defee lu baax nga noppi bu defee lu bon nga ne bon na ak bon bu defaatee lu baax nga ne mit mu defaat lu bon même benn bu bon bu ndaw sax nga koy ngandalake kii loolu dug maandu te waaw gaay kon indi duray dum na simma bu dee yéefir yi ñooy def loolu ñun jullit ñi waxi nopp bokkul ci ñun képp koo xamante ne nii du yërëm suñu gone yi te du wet ñi nga xamante ne ñooy mag ñi loolu la lislaam jàngale waaw loolu la moo tax l'islam du affaire way la jeunesse la jeunesse li li société juhaal yi di def jël ñenn teg leen ci benn frange population bi di ko teg ci ñeneen ñi mel ni dañ leen di mettre en conflit l'islam xamul loolu gis nga keroog bi yonent mi alayhi salaatu wootee te gisoon nañu ko ah ñun kenn dootuñu jàngal loolu siira lañ ne kenn dootuñu jàngal loolu mooy la kan moo taawu diine ji kan moo taawu diine ji jeunes yi waaye du ñoom kese ak mag ñi c'est ça la réalité c'est ça la réalité ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu ay jeunes lañ woon ñoo xam ne ba ñuy dugg ci lislaam quinze ans sax amuñu ko waaw ñoo xam ne ba ñuy dugg ci l'islam waaye gis nga at yi ñu am ñoom Seydina Zayd ibn Haarisa fa ne woon ñoom Seydina euh, Omar ndax Seydina Omar muy tuub du mag noonu wa ah. parce que nit ñi li ngay dégg da ngay foog ne euh, kii ba non fenn lañ du doon mag ak Medina ay Seydina Zayd ibn Thabit ñoom Seydina Ammar ibn Yasir ñoom Seydina Mus'ab ibn Umayr gis nga jeunes yooyu waaye ci seen côté dafa amoon ay mag ay mag ñoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam jëlu leen relégué leen au second plan teg jeunes yi ci kaw déedéet xalaatu jeunes yi dooley gone yi xalaatu euh, kii boobu nun mag ñi dooley gone yi ci la lislaam doon doxe lépp nag nekk ci atte bi yàlla boo xam ne yàlla naan nii la yenn yi nga xam ne musaawara mën na cee am joxe xalaat ñépp la yonent bi alayhi salaatu salaam di laaj waaw wa shaawirhum fil amr loolu wala wa shaawiril déet wala wa shaawiril ashubaan déedéet shaawirhum ñépp ci yem gis nañ Seydina Umar ibn al xoola seydna abdallah ibn abbas li wax bi nga xam ne ci la nekk xalifa da ko doon dugal ci conseil yi nga xam ne ci la dajey muhaajiruuna yu mag yeeg lansaar yi mu doon nga xam ne mooy dañ naan mooy conseil bi yor réew mi waaw la classe dirigeante ñi nga xam ne waxta ci lañ fa lañ doon waxtaane mbiru mbiru état isla islamique bi réewum jullit mii li xilaafa gi fii nan lay doxee ak yenn yi ñu war a kii Seydina amar bu ci doon waxtaan da doon jël benn ñoo xam danan benn collège la ñi gën a màgg ci saxaaba yu muhaajiruun ak lamsaar yi mais da mu ne man dama ci doon boole ci ñooñu ci conseil boobu man Ibn Abbas radiyallahu mu nekk jeune Seydina Omar di ko ci boole ba ñenn ñi naan mais lan moo tax muy euh, muy boole ñii nii euh, jeune bi te bàyyi suñu doom yeeg ñooñu suñu jeunes yi ñi nga xam ne ñoo ñoo maase. Seydina Omar radiyallahu du def benn test waaw pour wan leen kii lan moo tax ma ko fiy dugal c'est pas tout simplement que fii la bokk kese ndax bu doon fii la bokk kese kese kese. man na jël ñeneen indi man na jël ñeneen indi waaye mu bëgg leen wan en plus de fii la bokk ndax loolu lu ci am solo la ndax yonent ba lay saa saa moo leen yar ñoom ñépp waaye kii dafa am ak loo xam ne yonent ba lay saa saa ma ko ñaanal gisoon nañ ba ñuy ah gisuñu tar jamaam de non loolu feleen la woon ci buloo résumé bulughul maram gisoon nañu tarjama imaam yu am mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mais gisoon nañ lan que ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, euh, dafa ñaanaloon seydina abdullah ibn abbas allahumma faqqihhu fi diini wa 'allimhu ta'wiil allahumma eebur eh, yàlla te kat ci lan la ko jëleloon yonent bi alayhi salaatu wa salaam de daay da da ko waajalal ndoxu jàppam ak ay kiiwam yépp yi muy waajal mu ñëw ne kan moo def lii ñu ne ko ibnu abbas de moom moo la ko waajala mu ne allahumma eebuur eh yàlla waaw akbar faqirhu fi diin yàlla na nga ko may dégg-dégg mu xóot te ñaw te xóot fi diini ci sa diini ji allahu akbar wa allimhu te yàlla na nga ko xamal commentaire ak xam al quraan waaw akbar yenent ma lay saar sama ko ñaan Seydina Omar ibn Khattab bëgg leen woon lool mu def benn test bàyyi ba ñépp toog mu laaj leen lan ngeen xalaat ci suuratul Fath non kii nasr idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaan tawwaaba mu ne leen lan ngeen xalaat ci saar boobu am ñu ne ah lool de suñu boroom ñu tekki ko am ñu ci biir saxaaba yooyu radiyallahu anhum ñu ko tekki littéralement waaw ila jaa boobu de suñu borom da wax ne bu bu bu ndimbalam ñëwee ñu ubbi makka ubbi la makka fu makka ku ubbi ku rëy gi nga gis nit ñi di dugg sa diine ji euh, def ay mboolooyu yu mbooloo bu boobaa santal sa borom sàbbal ko waaw di ko cant waaw ah, di ko sàkku mu gin laaj mën di yëggal ndax moom kat jéggalaa kon la innahu kaana euh, ndax moom boroom bi Euh, ali euh, azza wa jalla aji jéggalaa kon innahu mu ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom waxuñu ci mbooloo mi Seydina Omar gis ne ñii wax nañu ñeneen ñi moom waxuñu mu ne ko ndax loolu nga gis yow Ibn Abbas mu ne ko déedéet li ma gis mooy ne saar bii daf doon teggi da doon tàgge yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi woon suñu biir waaw mooy saar bi moo doon wax doon ñu yëgal fekk yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi suñu biir que ne waajalal léegi nga génn àddina yow sallallahu alayhi wa sallam loolu doon jàngalaan ah. waaw ndax mooy mission wam ba mu tàmbali woon Makka la taxoon mu yëkkati ko mais mat na bi saar bi waxee lool ne boo gisee loolu te lool am na am na ba pare saar bi ñëw ne loolu la kon nag saar bi dafa ñu doon wan ne ah delluk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi nga xam ne masula jóge fa boroomam waaw moom mi ko yónni woon ba'atha fil ummiyiina rasuula mi ko yebaloon ci moom lay dellu te masu faa jóge waxtoom jot na def man loolu laa ci gis Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu leen man gisuma ci lu dul lu wuteeg li nga gis yow Ibn Abbas ay xam ne oh ndekete ya <laughs> ce jeune là kon gis nga l'islam lool la du neenal benn force xamuñ discrimination moo tax foo déggee loolu ku lay wax ni ci diine la nga gis ko moom muy muy œuvre ci loo xam ne day diviser mais du boole xamal ne matul liñ koy woowe matu ko bu doon nit ku mat ngay seet mu nekk sa sëriñ baal kook mu daanu matu ko parce que ku mat du woote ci division rawatina ñoo xam ne ñépp ay jullit lañ ñépp ay jullit lañ nan ngay ne dëkk bu mel ni réew mu mel ni senegal di indi affaire affaire tariixa contre ibaadu ibaadu contre ñële wala ci biir tariixa yi. courant sàngam contre courant sàngam te tegoo ko fenn lu ci sa bakkan kese parce que manoo taxaw ne yow rekk a nekk ci dëgg yeneen tariixa yépp newuñ ci dëgg sama bos rekk a nekk ci dëgg ba yow même ñi nga ko bokkal sax nga bëgg ne ñenn ñi newuñ ci dëgg man naa ne ci dëgg ah allahumma bu doon ne sax da koy teg ci lu leer bayyin mais du ko ci teg boo seetloo ay waxam ba pare moom daal li bëgg mooy tirer couverture bi ci moom ci boppam waaw xëcc couverture bi pour moom ak ci kawam moom rek waaw loolu kese la topp bakkan kesee fi ne mais xam nga ne kooku matul liñ koy woowe bu dee am na sax fiftinu taalibe kooku mooy wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kooku matul liñ koy woowee l'islam wootewul ci division ak yooyu les jeunes filles les kii li gën a tee dee nag te gën a yées te gën naqaree dégg ciy nopp mooy comme que dañoo nekk ci aaxiru zaman li yonent bi alayhi salaatu wasallam waxat waxoon waxatina dëgg sallallahu alayhi wasallam dajjaal gis nga buy ñëw yahuudi yeeg féministes yi mooy ñaan féministes yi façon yooyu ñoo koy topp ñoo ci ëpp wallahi yoo xam ne en fait man xaw ma ban problème lañ am ñoo dana jigéen ñi ñu ëpp jigéen ñeeg ak gaa yooyu yahud yi ñoo ëpp ñu koy topp mais façon jigéen yooyu mooy façon jigéenu féministe yi ngay gis nga xam ne yàkkamti nañu ak am na góor ñoo xam ne ils se disent même féministes walla iyaazu billah parce que ay concept yu bees la ñu génne ak ay lutte yu ne moom la ñuy mëne nga gis ne lépp lu ñëw waaye l'enseignement pour les femmes pour les filles sortir nos filles nos kii de de de kii léegi entre boobu mais góor ñi nag ñoom lu ñu leen def les jeunes garçons hein ay ministère des des femmes et de l'enfance xam nga yooyu yépp waxi caaxaan la ku fi créé woon ministère des hommes gaa yi taggal la tëggal la tama gu way wadul fay waaye ministère des femmes ñépp jàpp ne fait archi normal c'est pas normal ça l'islam xamul loolu waaw boobu moo gën a tee yées nga gis yenn cérémonie yi yoo xam ne dañ la yu diina nga gis nit ñi bu ñuy sant mel ni jigéen ñi rek a def mbir yi mais mbir yi li maandu mooy booy sant nga sant ñépp quoi ah suñu jigéen ñi moom moom amuñu moroom togg gi neex na mbir yi kii na fàtte ñépp boo paree tudd ay autorité mais quand góor ñi xanaa def nañ dara mbir mi la nekk ci dualité boobu góor ñi jigéen ñi non santal ñépp képp ku ci jàpp waaw ci sa xalaat ci sa doole ci sa man-man yal na la yàlla fay mais loolu lan moo ko gën a matale mais fi lañ koy bàyyi naan ay aa suñu yaay yi suñu góy yi suñu ni c'est bien mais bu yow boo xasee dugg foofu santal ñépp rek santal ñépp moo ko ak maandu mooy li euh, alxaaj Abdu doon wax radiyallahu anhu mais buy sant ñépp lay sant gaa yi di ka gaa yi nga xam ne dañuy jàpp na boo nguur gi kenn waru leen sant mais lu tax lu tax bu la defalee dara doo ko sant lu tax yow yaa woote sa ndaje woote sa cant wala sa gàmmu ñoom ñu jàppale la nga bëgg ne gaa yi ne bu leen fi kenn sant dinañ leen sant dinañ leen sant sauf ko du jël suñu tàndax ndax loolu taxuñoo jóg mais quand dañuy euh, ku santul nit ñi doo sant yàlla nit nag l'islam wootewul ci nekk purux ku la defal dara nga ñëw suul ko waaw comme si ma soo ko def loolu jikko yéeféer la moo tax mooy ku faar yi foofu sax lañ jóge suul jëf nit defal la njekk nga ñëw mel ni ma solo koo defal man reconnaître ne niw defal na ma njekk mais lan la may wàññi bu ma yokkul lan la may wàññi même bu dee xale la man j'ai honte de dire diw mii nii ngeen jàpp na du dara wallahi féete na ma bés foo xam ne buur yàlla moom la fa jaarale mu féete ma foofu te amaana bu ko féetewul woon bu ma fa féetewul woon tey du ma àgg fi ma àgg wala boog tey instant bi peut-être doon loon deme nii nay koo parce que tey siiw nga wala bari nga ay nit wala kii nga rek <laughs> loolu loolu ban njariñ la moo tax nit ñi loolu l'islam xamul loolu moo tax waa Saqif waa euh, Hawazin ñii liñ defee lii dañ koy wax ne ñii liñ def lu baax la